waaw parce que li bi daganal mooy uhilla lakum saydul bahri waaw li ñu daganal mooy daganal la ngeen ngeen dem rëbb ci géej mbooleem ñu ngeen fa mën a rëbb waaye la dagan ci la ngeen di rëbb mooy wa ta'amuhu ba ngeen rëbbee da ca nekk jën looloo ci dagan kon gis nga jën bu leer na am leerul bu leerul rek nga wax ma <laughs> waaw leer na masha Allah kon affaire baa ah loolu yii te loolu moo doon principalu masala bi xaw bu tey des ma romb ko <laughs> te wax nga dëgg mooy li ñu doon waxe man nga ne ñoom bon bu méngee baax na non non na xaw ko xel ñu nañ ko firee ñoom. hein kon nag <laughs> nga gis loolu lu amaam zolele léegi nag bon est-ce que nga ma euh, bon. Euh, léegi ñëwal ci waa ji nga xamante ne nii moom day dund ci géej gi di dund ci biti ma ne waaw kay <laughs> waaw war ki yaa ngi siiwar <laughs> ah jëndaam solo ci waayeen di boo <laughs> siiwar pépéso bi yi nga war a pépéso wag yeneen yi ah di nga ko lijjanti ah, léegi ñëwal foofu léegi nag aywa eh, léegi waa ji nga xam ne ma ma ma ne léegi ni ñuy def dama koy répété waat euh, euh, kii exemple yi ma joxe woon ngir euh, képp koo xam ne naroo nga fàtte affaire boobu ndax bi ñuy tàmbali lañ ko waxoon mu ñëwaat sam xel waaw léegi mooy jëlal ma l'hippopotame waaye l'hippopotame moom <laughs> est que l'hippopotame daa mel. xam nga sànq maa la wax ma la waaw man ngay dégg naa li wax nee nga bu ŋaaŋee te daa bari lu muy ŋaaŋ gis nga kuróom yooyu moo gaynde niroo <laughs> te yow nee nga fi yonent bay saa saa nee na daa xaraamal kulli bi naa bi mina sibaa lépp loo xam ne daa am seel tey fàddaate ma la waaw hippopotame yow même foofu rek naab yi am na ko mais est pour fàddaate la est-ce que pour hippopotame li muy dunde bokkul ak gaynde gaynde gis nga daawam yooyu ak griffam yi mu yor wa kulli li mixladin min at-tayr borom yi am croc yi mooy eh, kii eh, ongle yu saf yi te baax comme ñoomin tan picc yu gaaw yooyu yooyu yëpp dañoo xaraam mais hippopotame crocam yooyu ak croc yu gaynde bokkul la yooyu pour se défendre alors que gaynde non seulement c'est mais c'est surtout pour lekk loolu lay dunde loolu lay raye la buy kii boo tax bu jàppee daal da koy matt ci baat bi gis nga bu jàppee daw ba jàpp benn ñama benn ci euh, bëyu àll yooyu day matt baat bi kott ko matt ko foofu ndax bënam yu sew yu baax yooyu te dëgër bu ko fa sampee jeex na loolu la yonent bay saa saa moo tax ñoomin segg ak ñoomin tigre ñoomin panthère ñoom ñëpp ñoom it bu ñoom ñëpp a xaraam d'un seul coup waaw <laughs> léegi sauf que hippopotame moom du loolu ah moom hippopotame ñax lay lekk ci ndox mi la ëpp lu muy nekk di dundee fe di lekk ci biti di ñëw loolu moo ku mel noonu wala. waa joo xamante ne nii mooy koo xamante ne mooy li ñu la waxoon sànq loolu mooy affaire bi dëgg-dëgg euh, euh, bu ma juumal kii nu mu tudd al imaam euh, Hanbali borom Umdatul mu tudd al ayni non non pas al ayni al ayni bu bu kii bi al ayni li ñu doon sànq non al imaam Muwaffaqud-Din ibn Qudama al-Maqdisi taalibe al euh, imam Cheikh Abdul Qadir al Jilani voilà kooku laa soxla woon hanbali boobu voilà moom bu muy développé affaire boobu radiyallahu anhu nekk mooy le référence ultime des hanbali waaw muy al imam al mu ne affaire boobu lenn la xam nga lan la dañuy xool ku nekk ana fan mooy saxuwaayam mooy li ma la doon wax sànq comme loo xamante ne comme hippopotame bi ñu joxe léegi ci ndox mi lay dund waaye mu ngi lekk fële ci ci mais fii lay dunde fii li ëpp ci ci biir ndox mi fii lay dunde waaw alors que piccu gi picc yi nga xam ne dañuy ñëw di rëbb foofu nga xam ne ñoom ca tag ca ak tànku garab ya la ñuy dëkk mais bu ñu xëyee dañuy dem géej liñ jëm ci côté géej gi fa la ñuy dunde di di di piqué di di di di di jàpp ci poisson yi di dund di lekk bëgg ngoon jot ñu dem seen yoon nekk ci xeer yi nekk ci géej gi taxaw noonu di xaar noonu la nekk foofu lañuy ñuy dund léeg-léeg sax nga gis ñu daal di dugg comme albatta le mooy le canard sauvage ah <laughs> ko foo koy boole ma ne la ah le canard sauvage <laughs> le canard suwaat kay xam nga ne kooku xam nga foo ñëwee gis ko ci ci ndox mi muy muy avancer rek di patiner rek waaw moom moom surfeur la di surfer moom di avancer dañ naan la kooku kooku fan la dëkk fan nooy sax waayam ci biti ah moom du du ci biir ndox mi lay fanaan de non. fa lay mais fa moo tax kooku day soxla ah bàq kooku day soxla gaa yi ko ah, ah oui wala bu dee am rëbb la non attends non bu dee rëbb la da koo rëbb xam nga rëbb moom mooy mooy rëbb euh, loolu ñu ngi ci beneen façon rëbb bi waaw mooy façon rëbbum njéeri bi nga xam ne boobu ida arsalta kalbakal mu'allam loolu bu jàppee euh, euh, baax na soxlawul nga ñëw ah, jàppal na la bëyu àll bi kon léegi da koo war a leen déedéet moom bu jàppee nga ñëw fekk mu faatu jeex na loolu dagan na même dee xaj bi moo ko matt mu mu faatu loolu na <laughs> voilà idaa arsalta kalbaka al-mu'allam yaa al ak ki nga xamante ne mooy Seydina Adi ibn Hatim la yonent bay saa saa waxoon lool boo yónnee sa xaj bi nga xamante ne nii yow yaa ko jàngal bu jàppee pour yow nga ko lekk nag pour euh, dagan na léegi sauf que boo ñëwee fekk mu commencé koo lekk mu ne bu laaw bu dee picc moomu noonu par exemple yow euh, euh, da ngay rëbb rëbb ko noonu lool booy rëbb boo ne ko mu ne këlëb bundu xëy yi toj loolu doy na mais sinon bu dul loolu boo ko naree kii loolu nga jàpp ko nii fekk faatuwul même rëbb mi boo ñëwee fekk euh, xaj bi jàppal la mu des ak dund kooku da nga koy rendi voilà <laughs> kon euh, euh, ñoom batta batta tun <laughs> moom itam noonu nga koy defa ah. mais kooku bokkul ci par exemple moom bu faatoo ci géej gi kenn du tudde ne ah, attention ah eh yéen kooku noonu kii la de hein non euh, kooku meddum géej la naan de du meddum géej ah dëgg la ci géej gi la faata mooy li ma wax la waa ji jël xaram dem di ko di ko di di ko sànni ci géej gi mu faat mu la <laughs> kooku Euh, bon loo bëgg dawal manoo ne ah man daal déggoon naa ñu ne la naa maytataan eh, noonu kii boobu euh, huwa at-tahuru maa'uhu al-hillu maytatuhu maa ne dagan na la wax tey na ta ba yow lii lappay laa <laughs> na bii nag ñeddum géej la xar mi laa fi di ko xam nga mu faatu kon nag saay jox leen ma a ma fees ko daal def amay sigoo dañ naan la yow da xanaa lu la dal non <laughs> kii dee fii daa faatu fii mais bokkul ak yi waaw kon nag mu ngi noonu le léegi aywa kon dañ naan la loolu lenn la mustaqar bi lañuy ñuy xool fa mu saxoo bu dee ne moom ci biti lay dund ah mooy barma yi nga xam day dund ci géej gi di dund ci biti ah bu dee ne ci géej gi fa la am kër fa lay dund fa lay léeg-léeg nag mu génn ci biti après duggaat loolu moom. àtteeb géej bu loolu àtteeb euh, lu kii ci géej gi la bu dee comme liñ la wax léegi loolu te loolu mooy yow sa hippopotame yi da ciy duggaale loolu moo tax euh, euh, hippopotame ne loolu xaraamu la lekk ci wax boobu ne loolu xaraamu la lekk parce que daa yooyu c'est pas pour pour pour pour ifke pour pour bi di di jàpp ay ay ay ay ay ay ay di lekk ay nit ak ay lekk ay ay ay leneen. moom moom ñax lay dunde sax <laughs> voilà kon affaire baa ngi noonu <laughs> nga non ah, euh, non boo paree nag waa waa ngara nag euh, lan ngara <laughs> fay fay fay waa hostilité ay hostilité ngara ah, ah ah li ma la wax keroog da nga dem cherche yi gis ne la la la wax naan temps yi wolof yi temps yi <laughs> ñu ci loolu quoi <laughs> ngara est ce que daga waxuma ngara sax ah yow léegi nga xam baat ngara <laughs> ngara ah nga ngara lu ci ne baal baal wax ba pare Allahu akbar ñoo fay fay day neexal jotaay quoi ñoo wëkk affaire bi dafa reetaanlu amet ngara ah, ngara ngara kay non ngara mooy waaru fako fakoseer la <laughs> am nga fakoseer ak waa ji ak euh, euh, am nga fakoseer am nga beneen noonu la tuddati euh, <laughs> fakoseer du fakoseer kese de am na leneen lu tax ba fàtte turam tubaab yi fii dañ koy kii waaye ah. <laughs> tur bi moom moom laa moom laa jàppatul benn moom moom fa ko cher ñoo niroo mais sanglier voilà <laughs> le sanglier <laughs> le sanglier laa doon le sanglier le phacochère ak mbaam mi nga xam ne moom moom la ñuy yar ci kër yi cochon porc <laughs> loolu moom dañoo bokk ci liñ naan xinziir yi yàq yi waaw waaw bo daa la ko wax loolu de toute façon daganul ndax laxmul xinziir moo leen dugal ñoom ñépp waaw ngara <laughs> ngara ngara dafa xaraama lekk parce que moom euh, kii la mbaam la voilà ça ne veut pas dire que ndax ndax moom fit moom en ngara ci pays africain yi la ëppee daanaka sax fa waaw moom fa lañ ëppee mais loolu mbaam la de toute façon mbaam bi nga xamante ne mooy mbaam bi ñuy yar bi ñu xam nii le porc le cochon loolu arab yi doonuñ koon yaram comme di ko mufassiruna yu bari di di leerale waaw te yonent bay saa salaam de toute façon arab yi xamoon nañ maam bañ maam lañ xamoon comme que doon nañ ko yar kon kay mooy bu àll bi la <laughs> te bu àll boobu nag mooy ay façon la fa cher boo ñëwee ci ki sanglier ci pays européens yeeg yooyu dafay bari waaw ñoom par exemple le sanglier ñun Sénégal xamuñu sanglier ñun li ñu xam mooy ngara mooy lu fa cher ak bi nga xamante ne mooy le port mais yooyu yëpp benn la waaw bii dafa nekk ci gée ci ci ci dañ koy yar beneen bi nekk fee waaw bon dañuy tuddee ci ñenn ñoo xam ne euh, que ne bon comme que euh, xinziir parce que xinziir suñu borom moo ne laxmul xinziir bokk na ci li leen xaraamal waaw amul benn luñ ci seppee bi ak bii alors que euh, ñenn ñuy wax paras non kii non non non non non pas paras. alhamdulilah ximaar ximaarul ahli ak ximaarul wahshi loolu cosaan bi alhamdulilah cosaan bi mooy yëpp a daga noona ah. yëpp a daga noon saxaaba yi radiyallahu anhum li tax bi ñuy dem Xaybar ñu rey ci mbaam yi mbaam sëf yi muy lan lan mbaam sëf ñoom te nopp yu gudd moom li taxoon ñu ñu ñu ñu rendi ci ba di ko togg ba cër yi bax ba muy waaja ñor ñu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu mu ne moom dafa dafa dafa mu wax Abu Talha mu wax ca kaw ndax la sawtu Abu Talha fii jaysh xayrun min fi'a waaw yonent bi alayhi salaatu salaam nee na kaddu Abu Talha di bàyyi jiitle Seydina Anas radiyallahu anhu ci ci ci ab ab ab armée moo gën mbooloo ba bari waaw mu wax ca kaw ne anna Allaha wa rasuulahu sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum an luhuumi al-humuri al-ahliya fa innahaa rijs waaw yëgal leen ne. yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam teral nañ leen lapp yàppu mbaam sëf yi mbaam kër yi moom sobe la mais loolu noonu lan moo taxoon saxaaba yi ñëw di ko rendi ba ñëw di ko togg parce que dañoo jàpp dañoo mooy baraatul asliya lañ teg woon moo leen xamal yonent leen sa xamal leen xamal leen mbir yi suñu borom moo ne wa saxxara lakum maa fi samaawaati wa maa fil ardi jami'an waaw maa leen daganal mbooleem li nekk ci asamaan yi ak suuf yi mbooleem seen muy xéewal yu leen yàlla defal mu tukkee ci moom ngir yii moo tax ci kaw loolu al aslu fi l al ibaaha lii cosaan ci mbir yépp boo dénnee wàllu pëj yi loolu lépp mooy dagal dafa dagal léegi nag képp ku la ci fekk ngay def dara wala di jëfandikoo lenn mu ne la lii baax moom boo war a jox dara waaw parce yow cosaan baraatul aslu ya àndal mooy li nga xamante ne daa deñ set wecc ci cosaan kene lii Yàlla ko daganal ngir man waaw moo tax alxuraan di ñëw di lim yi xaram mais mosoo dégg mu lay limal yi dagan parce li dagan kenn mënu koo lim dafa bari yi xaram la lay wax boo ko xamee li ci def dagan na moo tax mbaam mbaam mbaam sëf ak mbaam àll ci cosaan dañoo daganoon moo tax saxaaba yi loolu la ñu xam moo taxoon ñu ñëw Xaybar ba ñu xiifee kii ñu jël ci yenn mbaam yi reen di leen daal di leen togg ba ci yi muy ñor ba ñëw bay ñor sauf que yonent ko yëgee moom mi nga xam ne xool ci sari am bi di ci def lu ko neex di soppi lu ko neex waaye yit di daganal di xaraamal lu ko neex moo yonentam alayhi salaam ñu xaraamal ne nag attention mbaam moom mbaam sëf mbaam kër yi moom sobe kon nañ ko bàyyi ci noonu lañ ko xamee waaw moo tax mbaam mi ni moom muy zèbre te nekk loo xamante ne c'est pas domestiqué moom ci àll bi lay dunde mais kooku dagan na <laughs> waaw kooku dagan nay saxaaba yi su Makka beeg <laughs> bi nga xam ne ci la doon euh, ki ibn Rib'i ah al-Ansari nu mu tuddati Abu Qatada ah al-Harith ibn Rib'i keroog na waaw benn xinaar wahshi lañ gis mbaam àll mooy zèbre yooyu waaw ñi mu àndaloon moom armaalul woon gars yi bañ koo wax affaire bi mais moom mu gis ko daal di koy jàpp daal di koy jàpp. te loolu yonent bi ñuy wax ko yonent bay saa saa lenn moom moom armaalu ndax ku armal rek la leen tere woon ndax suñu borom moom ci aay biñ jóge sànq que maa dumtum xuruma da leen a xaraamal wa xurrima alaykum saydul barri maa dumtum xuruma xaraamal nañ leen rëbbum jéeri bi fekk yéen a ngi nekk ay ñoo xam ne ñu armal ngir moom kese moom moom armaalagul woon looloo taxoon mbir mi yeneen traçais saa ne kon baax na ndax waajib mu ko bu dee dana ko rëbb te armaal lool kooku garaawul mais ki armaal ba pare li rëbb kooku daa bokk ci ko xaraamal ku armaal amoon droit li rëbb même bu dee ne yow yaay le plus grand dogon chasseur dogon de tous les amoon droit dem boobu gis yépp rek na ko tënk loolu bokk na ci la xaraamal kon loolu war wax na ne loolu par exemple différence boobu. nga xam ne bi ci kër yi moo xaram bi ci àll bi dagan loolu amul ci coton ah <laughs> voilà <laughs> loolu am na ñoo xam ne foofu lañ juume waaw foofu lañ juume jàpp ne bon ngara tuba kii xamuñu ko woon loolu mook loolu c'est la même chose wax loolu wax jooju mooy ci wàllu sàngara yaakaar nga ne sàngara yi nga xam ne moom la anglais biy defar yooyu tubaab bi euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamonoom amoon ah yow sàngara bi ñu koy xaraamal moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum ci ci ci ci ci ci kii la woon ci ci raisin yeeg yooyu yëpp tàndarma yeeg yooyu lañ ko doon jël est-ce que ça veut kon man sàngara boo xamante ne jógewul ci yooyu rek nga xam ne jamono yonent bay saasaam lool moom ci ci ci ci ci secteur ba mu doon dund environnement bi mu doon dund la ñu xamoon ci sàngara lool kese mooy sàngara loolu kan moo koy wax ci ngay xam ne loolu juumte bu rëy la. te tamit en plus li ñu la wax cinq te ku mel ni ñoom wax ba Zuhayli bu koy wax wax ba Zuhay ak Zuhayli ak ñi nga xamante ne ni mooy euh, kii euh, Ibnu Ashur ak ñooñu ah di leeral que ne bon attention ah arab yi doonuñu woon amuñu woon ñoom habitude di yar ay mbaam ah, di yar ay mbaam xuux comme kay mooy comme bu dee ne loo xam ne kon doonuñ ko woon yar kon ban lañ doon wax mais borom bi nekk ci àll bi te boobu bi nekk ci àll bi yow kay kii wax loolu sax daa waroon a wax ne kon ñun yi ñuy yar ci kër yi xanaa boobu lañ war a ne boobu est-ce que waru baax te loolu taxul mu baax <laughs> voilà taxul mu baax <laughs> comme que ñu ne doonuñ ko woon yar alxuraan xaraamal ko mais xamoon nañ seen biir lu tax alxuraan di leen wax kaddu yoo xamante ni nii xamuñu ko te ñoom masuñoo ñëw yonent bay saa saa maa noonul xinziir waaw mooy xinziir bi nga wax woo déggal waxi caaxaan yooyu nga xam ne man xaw ma loolu loolu loolu dama ko gëjoon dégg sax xaw ma xaw ma man yan façon farfelu naan boma boo gisee ñu xaraamal maam woox mooy yeneen saa salaam naan jóge ca fu ndox am mu kii daa ak kiiwam boobu kiiwam bu gudd boobu gémmiñam ji trace jaar foofu ñu gis trace ndox mi ba foofu ñu daal di dem mën a naan léegi looloo tax suñu boroom nag daal di xaraamal li nga xam ne mooy ñu lekk mbaam xuux ndax doll ndax jukkeel ko wal iyaadu billah hada kadib yow kay bu dee lool la mais gëléem moo gën a yell ci loolu <laughs> gëléem nga xam ne moom la war non seulement bu ñuy ut ndox yenn yi moom moo moom la ñuy moo tax an na nawabe ñu leen ñu tudde noonu moom lañu utiliser léeg-léeg ngir toj seen seen seen saalu tàndar may am yu ciy def moom lañu utiliser muy wër ci benn kii xeer yu ngand bu koy toj ak yu mel noonu bu ñu waree voyage yi moom yu distance yu sol moom la ñuy war ah afala yanzuruna ila al-ibili kayfa xuliqat lu nekk di booy xare bi moom ngay yor jamono yooyu surtout kooku kay bu doon delloo njukkeel ba tax waruñu koo lekk xanaa kon jëlee nga waroon a doon moo tax man waxi caaxaan yooyu man xaw loolu wax yu mina shaytaan loolu shaytaane dëgg xaw man fan la loolu ba dugal ko ci bopp ñenn caaxaankat yi ñuy wax lu mel noonu waaw kosoo ko tere ndax parce que yore na sa loolu dafa dafa nekk loo xam ne sobe la waaw ci façon yépp xinziir yi yaat yi wax nii le le phacochère jàppal te mooy ngara <laughs> ngara ngara dafa xaraam waaw ngar ak ki nga xamante ne mooy le sanglier ak porc bi ñu xam le cochon ñoom ñëpp a ci yam yooyu yëpp dañoo xaram bittifaqil ulama loolu amul benn wute bu ci am waaw képp nag ku ne am na wute yow wax ma kan moo ko wax ban boroom xam nga moo ko wax waxal kooku mooy kan <laughs> wax ko bul ne rek am nañu wax ñëpp loolu moom te bànn te wax la joo xam ne du tegu ci dara parce ko loolu amul wal iyaazu billah léegi euh, euh, euh, bu ñu ñëwaatee bi nga xam ne bon yow fay vraiment <laughs> wax fi ñuy wax xamatuma sax fi ñu naan ngeen ngekk rek naan ñu <laughs> ngara rek <laughs> xam ngara bokkul ci ngara fan la dundee ci géej gi waaw ay defal bi benn détour ci loo xamante ne ni mooy am na solo waaw am na solo waaye nga def mu des am na lu ñu doon wax kon mooy waa albarma yi yi nga xam ne day dund ci géej gi di dund ci biti kon loolu la dañuy xool lan mooy saxuwaayu ku nekk waaw bu dee ne fee lay euh, saxoo ci géej gi moom fa lay dunde ci ndox mi lay dunde waaye léeg-léeg mu génn fee mais du fa mooy du saxuwaayam ñëwaat kooku day yor at kay géej gi li jóge ci géej gi bu dee nag ci biti moom ci ci ci ci jéeri gi la am dëkkuwaay fa lay kii mais nag ci géej gi lay ñëwee di def yi kooku moom du yor li nga xamante ne mooy attey lu jóge ci géej wallahu taala alam kon euh, yaakaar naa ne c'est bon euh, léegi xalaato est amul lu ñu rëcc bala ñoo jàll bala ñoo jàll euh, non foog naa c'est bon euh, foog naa c'est bon loolu laa yaakaar bon s'il y a des oublis c'est pas grave waaw <laughs> waaw kon yow euh, am naa moom sa war mi ngay sànq ci géej gi moo la gënoon a yiteel boobu moom de toute façon du meddu géej <laughs> du meddu géej de <laughs> non non non non waaw loolu moom bokkul léegi bon kon nañu passé foog naa c'est bon foog naa c'est bon léegi mu def euh, masala yi léegi lan la imaamu Jaabir wax parce que bon euh, daa mel ni am la lu maan ma am na lu def mais euh, je ne sais plus hein je ne sais plus xaw ma lan mais dafa mel ni am na lu naan ma bon y a quelque chose qui reste mais daraa ma ci leeratul bon mais loolu daal ko waa nañ yem noonu léegi boo nañ jàll ci li nga xamante ne mooy eh, beneen côté bi comme ça ñu jeexal xadiis bi insha allah eh, ñu jeexal xadiis bi eh, waaw non loolu jeex na ko quoi léegi nag yeneen yëpp da nga ko ci xiyaasan li ñu wax nii man am na lu ma naan am na lu des mais wóorutuma mais mooy léegi nag yow fii mu ne li ñu wax nii nii daa ko ci qiyaas waaw yow boo xamee ne euh, de toute façon Maliki yi moom rahmatullah mooy jàppal affaire yi Hanbal euh, euh, Hanafi yi ndax ñoo mat d'abord rahmatullah alayhi ñoom jën bu ñu rëbb kese moo dagan waaw jën bu génnal boppam faat wala buy tëmb ci kaw géej dagan waaw rëbb nag man ngaa rëbb lu la neex. coton wu géej mbaabu géej leneen lu la neex rëbbal waaye li ci dagana lekk mooy jën kepp waaw man nga cee jariñoo yeneen yi pour leneen mais moom lekk ba mu noonu Maliki wax contraire bi ma ne lépp a lépp lépp ci dagan laa wax même bu tëmbee ak bu bu bu méddee it baax waaw ak loolu ci rëbb nag parce que xam nga xanaa bi seen wax boobu foog naa loolu laa doon fàtte moo doon cloché moo doon wax sama sama mooy dañ ko waxoon sànq mooy fruit de mooy dañ naan la yooyu bokk ci ah <laughs> du jëna ah <laughs> mais bu dee ay coquillage yooyu taxul ñu yor mais yi nga xam daawul dund hein ñoom dañ naan la yooyu baaxul ah waaw yenn yenn fruit de mer xam nga fruit de mer lañ koy wax <laughs> même ci fruit de mais jën lu dul jën lu dul jën ñoom boolewuñ la ci affaire yi léegi nag bon euh, imaamu Nawawi rahimahullah nee na moom li gën a dëgër ci seen mooy ne euh, mbott dañ ko ciy génne xambal yi génne mbott ñoomin jësit ñoomin li ñuy façon yooyu yëpp yi nga xam ne daal lañ ne xabaa'is la léegi nag loolu mooy li nga xam ne mooy li am ci mbir mi léegi nag ñu jàll ci li nga xamante ne mooy li tegu wallahu taala alam kon masala yaa ngoogu waaw alhamdulillah xam nga nit na bizarre ci yow parce que miinoo leen ah ah mais boo xamee sa basab bi nga bokk ñun dañ naan Maliki lañ mais en général lu bari dañ koy dañu naan lii baaxul ndekete yoo ngir bi ñu bokk dañ naan lii dara newu ci waaw moo tax moo tax am na benn kii te loolu boo ko xamee mooy liñ naan foog naa xaju farasul baxri voilà <laughs> am na luñ naan fa fasu géej ah fasu géej fasu géej mooy kii mooy waaje fasu géej mooy mooy mooy mooy mooy kii wala du moom fasu gi mooy mooy non du am na am na am na am na nu ko nu ko kii di woowe euh, anglais yi am na yoo xamante ne par exemple euh, moom fële euh, non farasul nahri mooy mooy hippopotame voilà moom mooy hippopotame <laughs> nga xam ne daa niroog <laughs> daa niroog kii <laughs> dafa niroog <laughs> dafa niroog fas moo tax arab yi di ko woowee farasul bahri non beneen laa bëgg a wax mooy kii bi euh, xaju géej lañ koy woow wala euh, en tout cas bu ma juumal mooy capybara voilà capybara capybara loolu Amérique Amérique Amérique du Nord ñoom ñoo ko xam de capybara par exemple moom eh, loolu par exemple ci mazhabu Maliki yi mooy dañ naan la loolu daraa ci newul waaw <laughs> daraa ci newul laa wax moom moom moom moom moom capybara parce que eh, moom day moom ci géej gi lay dund ci ndox mi lay dunde waaw kon mu ngi noonu eh, loolu yépp daa bokk yi nga xamante ne nii Euh, mooy ci géej gi lay dunde kon nag mu ngi noonu le même bu dee dina génn mais li ëpp day nekk ci li nga xamante ne nii mooy ci biir ndox mi kon loolu day yor àtteey li nga xamante ne mooy ndox mooy euh, affaire bi euh, luy dund lu xam ne ci géej gi lañ koy askanale léegi bon foog naa nag c'est <laughs> waaw moom nii di capybara loolu mooy li nga xam ne moo ci am mais léegi nag ku nekk nag selon la nga jàpp rek ngay xool ma par exemple yow bu dee da ngaa jàpp ne non non man euh, mazhabu hanafiya yi moo gin a dëgër fi man waaw am nga ci tout à fait le droit waaw kenn na fi nekkul di forcer kenn ci dara ku nekk boroom xam-xam la boo xamante ne nii eh, bu boroom xam-xam yi eh, daal di eh, nangu seenu xam-xam la waaw. nangu seen xam-xam nangu li nga xamante ne nii mooy ay boroom xam-xam mujtahiduuna yu leer lañ ñoom bu ñu jàppee ne de façon jën kese nga jàpp ne loolu la ah yow yaa ngi yaa ngi ci lu leer kon nag mu ngi noonu lépp loolu dafa leer <laughs> waaw te te kooku soxlawul ñu koy kii ah. ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy kon loolu lu ama am solo la wallahu ta'ala a'lam léegi nag ñu jàll ci li nga xamante ne mooy euh, imam abu li Seydina Jaabir anhu mu ne keroog nañ jàll mu ne wa qaala Abu Ubayda waaw mooy waxu Seydina Abu Ubayda bii voilà fii la ñu war a ñëw moom moo ci des mu ne Seydina Abu Ubayda dafa ne dafa ne bi mu gisee dàbba goog gu réy goog ñu naan Anbar mu ne mayta